a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati eh, ñu ngi woon tàmbali woon fatxu makka muy ubbi gi nga xam ne moom la aleyhi salaam wassalaam daldi ubbi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima euh, muy xew-xewu juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayam moom aleyhi salaatu wassalaam ci jataa bi ñu génn xawoon nañu gis lu benn mbëmbëstal introduction ci loolu tuddaale nañ fi nga xam ne fala lislaam jóge ak ni mbir yi gaawe gis nañu jamono jiñ doon sonal jullit ñi Quraysh ba niñ leen dàqe ndax mbugal yu tar yuñ leen doon teg ba ñu dem madinatul munawwara xaytul ansaar radiyallahu anhum gis nañ ne gàddaay goo gële ak bi lii de xew juróom-ñetti at la te diggante bi xare bu ne Quraysh sumb na ko façon menace bu ne daal dina koy def ngir dissuader nit ñi ci ñu dugg ci lislaam waaye ngir fay lislaam kom niñ defoon fi Ahzaab waaye fekk na dogalu yàlla jiitu na seeni pexe wa makaru wa makara allah wallahu xayrul maakiriin yàgg nañoo tërali pexe ñoom Quraysh Abu Jahlin wa xisbo waaye buur yàlla moom dogaloon na la muy dogal bu yàgg waaw mu neex leen mu naqari leen ci juróom-ñetteelu at mi nii nag ginnaaw sariyatu mu'ta ginnaaw sariyatu zaatu salaasil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xew-xew bu rëy da koo dikkal te fekk ñu ngi ci ba léegi ci trêve Xudaybiya muy sulxul Xudaybiya bayna nabii sallallahu alayhi wasallam wa Qurayshin diggante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak Quraysh nga xam ne ñu ngi ko signé woon fan foo fële ca Xudaybiya ca sixième année ba bam ñëwee ne day umra si waa Quraysh ne ko du ci dal wa arsalu Suhayl ibn Amr waxoon nañ ne bokkoon na ci li doon accord yi li ko doon taxatee mooy kenn amul droit ci ñaari côté yi daal di xotti li nga xam ne ñàkk a ñàkk a li nga xamante ne moom lañ def ci accord yi waaw dix ans de paix wad al xarbi an nnaasi ashra sinin waaw dix ans de paix yoo xam ne xare du am waaye dafa am ci accords yi point bu am solo boo xam ne boo ko fàttale ko moo doon cinquième point ba ndax foofu comme ni ko imaam ibn Isaaq lañ koy gise léegi te gisoon nañu ko jamono joo jële Ah, kii dafa bokkoon ci ci accord yi wa annahu man axabba an yadxula fi caqdi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa cahdihi daxala fiihi wa man axabba an yadxula fi caqdi qurayshin wa cahdihim daxala fiihi dafa bokkoon ci accord ya boo fàttale ko këne ñaari parti moo fi am yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ay saxaabaam radiyallahu anhum ak waa Quraysh léegi nag yeneen tribu arab yi yeneen tribu arab yi ku mu neex an yadxula fi aqdi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne accord bi ñuy signé man ñun waa Quraysh te ki leen représenté di Suhayl ibn Amr ñu koy signé ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne ci biir accord yi ci tribu yi yow dang ne man dama bëgg allié ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk ak moom nekk ak moom nga xam ne bu boobaa nag yow waa Quraysh duñu am manuñu laa song amuñu droit laal la waaye it képp koo xam ne dafa bëgg a dugg ci accord waa Quraysh ànd ak waa Quraysh ci li waa Quraysh fas mu ànd ak ñoom bu boobaay jullit ñi amuñu droit dal ci ñoo ñële ndax dal ci ñoom mu ngi mel ni ñu dal ci Quraysh te bu boobaa mooy xotti nañu li nga xam ne mooy accord bi loolu moo doon point boobu noonu bam xewee te imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi moo ko soloo woon mais du moom rek ñoom imaamu Ahmad ibn Hanbal daldi na ko woon solo ci imaam al Bayhaqi ci ñoo xam ne imaam al Haythami waxoon na rijaaluhu rijaalu saxiix gayru Muhammad ibn Amr wa xadiisuhu xasan mu ne woon góor ña nekk ci càllale bi càllale yi ngay fekk mooy góor ñi ngay fekk ci saxiix bi ba mu des Muhammad ibn Amr te ko xadiisam dafa xasan bu baax la ah ba loolu xewee mu ne woon fatasaaw fatawaasabat fatawaasabat xuzaa'atu fa qaalu naxnu fi aqdi Muhammadin wa ahdihi watawaasabat banu bakrin fa qaalu naxnu fi aqdi qurayshin wa ahdihim ca saase ba ñuy def accords yi noonu waa Xuzaa ba ñu yëgee loolu ñu gaaw tëb ne ñun moom ànd nañu ak seydinaa muhammad sallallahu alayhi ndax ñoom aybata nusxin li rasulillah sallallahu alayhi wasallam lañ masa doon muy waa Xuzaa kom li ñu ko tudde woon ñu ne ñun ànd nañu ñu ngi ci accordu seydna Muhammad ci ak pasam moom lañu ànd watawaasabat banu Bakr kàntaawaa banu Bakr ñoom ñu ne ñun moom ci li waa Quraysh takk te fas ko lool lañ ànd mooy ñun ak waa waa accord waa Quraysh ci lañ ànd loolu mooy li nga xam ne moo xewoon keroog sulxul xudaybiya léegi nag problème li nga xam ne moo waral xare bi ci fii nii nag la jóge moo waral fatxu Makka fii nii la jóge ci point bi ma souligné loolu la imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi di nettali mu ne summa aqaama rasulallah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'da ba'thihi ila mu'tata jumaadal aaxirata jumaadal aaxira jumaadal aaxirati wa rajaban mu ne ginnaaw bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci la yónni xare Mu'ta muy l'expédition de Mu'ta taxta imrati Zayd ibn Haarisa wa Ja'far ibn Abi Taalib wa Abdullah ibn Rawaaha radiyallahu anhum wa ardaahum alhamdulillah mu ne ginnaaw bi mu yónnee ñooñu mu yebaloon Mu'ta dafa reste moom aleyhi salaatu wassalaam Madinatul Munawwara jumaadal aaxira ndax bul fàtte ne Mu'ta ci jumaadal uulaa la amoon comme ni ñu ko waxe woon jumaadal aaxira mu reste tamit Medina génnul moom aleyhi salaatu wassalaam wa rajaban ak rajab imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne summa inna bani bakr ibn abdi manaat ibn kinaana aadat ala xuzaa mu ne nag ci jamono yooyu ci jamono yooyu ci la waa banu bakr ñi nga xam ne moom lañ la wax sànq ne ñoom dañ ne woon ci allié waa Quraysh la ñuy ànd ñoom allié waa Quraysh lañ ci seenum pas seen accord la ñuy ànd adat ala Xuzaa ñoom ñoo song waa Xuzaa mooy allié wu Quraysh ñoo song allié wu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di waa Xuzaa mu ne biñ leen doon song fan lañ ne woon mu ne wa hum mu ngi fekkoon euh, waa Xuzaa ñoom ñu ngi nekkoon ci seen bennum ndox ñu ngi newoon ci benn ndox boo xamante ne ni mu ngi nekk bi asfali Makka ci suufu Makka la nekk moo ci sudu Makka foofu lañ leen la benn benn oasis bu nekk foo fële benn teen walla benn oasis bu nekk foo fële fala waa banu Bakr dal di songe waa banu Xuzaa bett leen dal seen kaw ca sa oasis boobu wala teen boobu mu ngi tudd alwatiir mu nekk benn oasis boo xam ne alwatiir la tudd foofu fële fa lañu waa banu bakr dal di dale ci waa banu xuzaa dal di fay rey ñu bari léegi nga ne mais mais waa mais lan mooy sabab bi lan moo waral ndax lu yëngu lu ne daa am lu ko yëngal xanaa kay buñ ñëwee dal seen kaw te ñoom xam nañ ni ñii waa Xuzaa ñoom dañoo ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci accord Hudaybiya yi ñoom waa Banu bakk ànd ak ñan waa Quraysh te xamoon nañ ni mbir yi noonu lay demee kenn amul droit dal ci keneen ki waa léegi lan moo tax kon ñu dal ci Xuzaa loolu lu ko waral imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa kaana alladi haaja maa bayna bani bakrin wa Xuzaa anna rajulan min bani al-Hadrami anna rajulan min bani al-Hadrami ismuhu Maalik ibn Abbaad min xulafaa'il aswad ibn raznin xaraja taajiran ila aaxiri maa qaal mu ne li nga xam ne moo waral moo moo li exacerbé daldi yëngal ba sababal waa banu Bakr dal ci waa Xuzaa mooy dafa am benn góor min banil Hadrami bokk ci waa kër al-Hadrami ismuhu turam kookale Maalik ibn Abbaad la tuddoon bokkoon ci waa banil Hadrami mu ne wa xilful Hadrami yawma idin ila al ilal aswad ilal aswad ibn Razn te alxadrami banil ñoom allié waa aswad seen allié moo doon foofu ci Quraysh ci ci ci waa Banu Bakr moo doon al aswad ibn mu génn xaraja dafa génnoon moom nag di malik ibn abbad bokkoon moom nekkul woon sax ci waa bokkul woon ci waa banu bakr de de de de de de par origine waaye par alliance la bokke ci waa wu bakr ndax moom ci waa banul yi ñi nga xam ne xilfuhum ñoom ñoom xilful aswad ibn razn la woon tax aswad ibn razn kilifa la woon ci waa banuy bakr kooku nag dafa génn waajoo jële di malik ibn abbad mën nañ ne kon ci waa ñan banu bakr taajiran ngir daldi yaxantu ji ngir commerce fa lamma tawassata arda xuzaa adaw aley fa qataluuhu wa axaduu maala lii imaam ibn Isaaq di nettali dina ko wax ci biir mooy lii nii xew-xew yii nii mooy source problème bi c'était avant l'islam di ñëw ndax lii muy nettali ne waa jii nii ñu rey bi Abbaad ibn Maalik ibn Abbaad min bani al wa min xulafaa aswad ibn Razn min udamaa bani Bakrin loolu avant avant feeñug lislaam la ci jaziratul arab yonent mi alayhi salaatu wa salaam avant muy woote la li lii xewoon waaye nag bul fàtte ne arab yi affaire fayantoo moom <laughs> mooy gis nga duñ la baal te boo gisee li ñuy wax ayyaamul arab xare yooyu doon am seen diggante li ci ëpp lool fayantoo la rey nañu sañu benn mbokk mais même bu doon quarante ans bu duñ leen ko baal buñ leen di jekko di leen ko def ñooñu yépp fayooti ñu def noonu xare yi am ñii nag affaire boobu noonu moo indi affaire bi moo sababal waa Banu Bakr dal ci waa Xuzaa ndax benn waaye buñ doon waa Abbaad ibn Malik Malik ibn Abbaad bokk te bokkoon ci waa allié waa Banu Bakr yi moo génnoon doon commerce bi nga xam ne ci la ñëw ba ci suufu waa Xuzaa ba agsi ci territoire waa Xuzaa adaw alayhi waa Xuzaa daldi dal ci kawam fa qataluuhu ñu faat ko wa axadu maalahu ñu jël alalam jim doon commerce yi bi ko waa Banu Bakr yégee que ne waa Xuzaa reyal nañ leen seen allié fa adat Banu Bakrin ala rajulin min bani Xuzaa fa qataluuhu léegi waa manu Bakri yëg ko ca saase mooy ñu fay ji œil pour œil temps yooyu moom looloo xewoon yaa ah non parce que loolu affront la ñun suñu suñu tribu euh, ñun lañu def loolu rayal ñu suñu mbokk ils vont ils vont voir waay waay waa waa waa Xuzaa dinañu xam ne dinañu xam ne ñun duñu naajo yu nooy te naajo nooy na ba pare waaye waaye dinañ xam ne duñu duñu duñu duñu duñu pataas yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu piire xaaral la ci saase ñu daldi rey ñu daldi dem fa qatalu fa adat ñoom ñu daldi waa banu bakk ala rajulin min xuzaa fa qatalu ñu jàpp benn waaye ci xuzaa daldi koy rey mooy muy ah ndax bakkanoo Maalik ibn Abbaad ma ñu rey di seen allié waa a bi loolu amee ñoom it ñu fayu fa'adat xuzaatu qubayla al islaami ala bani al aswad ibn razn ad-diili wa hum mafxaru bani kinaana wa ashraafuhum salma wa kulthum wa dhu'ayb fa qataluuhum bi arafa 'inda ansaabi al haram waa banu bakr bi ñu rayee ngir fayyu kenn ci waa Xuzaa waa Xuzaa it daldi fayyu da daldi defati per rayaat keneen ngir ne ñoom it dañ leen rayal kenn qubayla al islam juste avant l'islam bi agsi avant yonent bi alayhi salaatu salaam di woote ñu daldi ray euh, nan lañ def ñu daldi dal ñoom waa Xuzaa ala banil aswad ibn razn ñu daldi dal ci waa banu aswad ibn razn ad-diili dañuy ad-diili du ad-duwali ad-duwali ad-duwali wala ad-diili ad ci waa banil aswad waa kër doomi aswad te ñooñ wahum mafxaru bani mafxaru bani kinaana mooy ñi nga xam ne nag ñoo doon la crème nag de Kinaana de la bi de Banu Bakr ñi nga xam ne vraiment ñoo ci ñoo ci sang ñu dëgg dëgg dëgg ñooy la crème de la tribu wa ashraafu mag seen sang yi ñooñu la waaxu la waa Xuzan daal di de muy Salma ku bokkoon ñu ko tuddoon Salma ak kuñ doon wax Kulthum ak koo xam ne dañ ko doon wax Zuwayb ñoon ñépp fa qataluhum waa waa Xuzaa rey leen fan lañ leen reyel bi Arafa fële ca Arafa inda ansaabil xaram mooy ci frontière fi xaram bi yem alxillu wal xaram xam nga Makka dafa am alxillu wal xaram xaram bi mooy fi nga xam ne moo moo foofu moo lañ sanctuarisé xam ne foofu euh, mooy limite yooyu ñu def nga xam ne boo fa xasee dugg nit ki par exemple ki nga xam ne day aj waa joo xam ne dafa ñëw di di def aju ifraat mu aj ba pare euh, bëggoo umra kooku dañ naan ko génnal ba génn xaram bi buñ nee xaram bi nag du du du du du du bi kese du kaaba gi non makkata kulluhu xaram makka kulluha xaram makka xaram la sanctuaire la boo xam ne buur yàlla moo ko sanctifié loolu nag dafa am foo xam ne fa la loo xam ne nit ki bu fa génnee nag mooy génn na ci moo tax nit ki bu waree aj bu waree umra mu aj si def ifraad mooy ifraad mooy ma ñëw ne man dama yéene ci aj gi daal di def li nga xam ne mooy kii rek aj kese ma aj kese après ma ne ah waaye téemaa umra après rek comme que am naa tuuti temps bu boobaa pour ma armalaat pour umra ndax armal umra ndax aj gi pare naa ci bi ma génnee ci aj gi ba yiñ ma tere woon yépp jeex manuma ñëw rek commencé waat fi ma nekk foofu ci biir Makka commencé di tawaaf euh, def sang yu bay na Safa wal Marwa après euh, kii ñu mu dugg euh, dagg sama karaw wala ma watu mu jeex ne umra naa lii de du demee noonu mooy yow da ngay génn da génn xel bi alxaram boobu génn xaram bi fi ñu sanctifié domaine sanctifié de la Mecque ngay génn completement soit nga dem ba Tan'im walla nga dem Ji'rana wala nga dem ñoom Hudaybiya bërëb yooyu moom boo fa génn mooy yow nekkoo ci xaram bi léegi boo génnee ba foofu nag fa ngay armaale pour umra ne labbayka allahumma bi umra après nag nga daldi Eh, yiñ la doon tere ci ku armal yëpp nag day amaat ba nga duggaat biir Makka daldi nag tawaaf boo tawaafee nga julli ñaari ràkk ci maqaamu Ibrahim seydinaa Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam boo paree nga def Safa ak Marwa boo paree nga dagg sa karaw wala nga wàññi ko wala nga watu bu dee am na looy rendi foo fële nga rendi ko fa had booy rendi nga def ko pare nga ci li nga xamante ni mooy umra gi jeex na loolu mooy umra umra moom c'est pas chose compliquée voilà mu jeex tàkk nga pare léegi nag ñii nag fi ñu leen reye mooy ci frontière u xaram bi domaine sanctifié ci frontière boobu fala waa banu ci la waa Xuzaa daal di reye laa crème ñi nga xam ne ñooy kilifaay bokk ci ñi nga xam ne ñu gën tedd ci waa banu Bakr waa banu Kinaana te bokk ci waa banu Bakr moo tax mu ne mu faqataluhum bi arafa arafa lañ leen faate inda ansaabil xaram ci frontière li nga xamante ne mooy xaram bi waaw domaine sanctifié wu de la Mecque imaam ibn Isxaaq ne wa xaddatani rajulun min bani Diil mu ne te nettali na ma rajulun benn góor min bani diil koo xam ne ci waa banu diil la bokk mu ne kaana banul aswad ibn razn yuudaw na fil jaahiliyati diyatayni diyatayni wanuudaa diyatun diya li fadlihim fiina imaam ibn Isxaaq nettali nga gis riwaayam bii nii moom munqati' la mooy dafa dog ndax dane rajulun min bani diil xamuñu kan la te xamuñu ko ku ko nettali mbir yi même bu dee ne ci ñoom la bokk mu ne euh, moom moo ma nettali waajoo jële man imaam ibn Isxaaq këne waa banul aswad ibn Razn te bokkoon ci kilifaay yi waa banu kinaana yi waa banu ci waa waa waa waa bani Bakr yi mais ci jaahiliya buñ leen rayaloon ñu leen di ñu leen di defal indemnisation yooyu ngay fay ngir parce que dangaa rey nit ñoom doonuñ leenoon jox benn billet de cent gëléem non ñoom ñoom dañ leen ko doon tripler buñ ku leen rayal benn bakkan deux diya ngay joxe waaw noonu ngay jënde yow forfait bi nga def alors que ñun ñi ci des benn diya keesa lañ ñu doon jox ndax la ndax ñoom nit ñu gëne woon ak ni nga xam ne noon lañ leen jàppe woon noonu lañ tedde woon ci ñun seen gëneel guñ amoon suñu kaw pour wan la ne xoolal ñooñu nag moo tax <laughs> ñooñu xam nga ñooñu boo leen rayalee kenn waxatuma la nga ray ci crème bi juste bi avant l'islam bi agsi imaam ibn Isxaaq raxmatullah mu ne fa bayna banu bakrin wa xuzaa ala daalika id xajaza baynahum lislaam nag bi situation bi demee noonu mooy kan moo mujjee rey xuzaa moo mujjee rey mais ñi mu mujjee rey rawatina yow bu dee nekk tribu araab yi waxuma la ku ku ab sang nga rey rek mais boo ci reyee seenu allié képp mu ngi mel ñoom nga rey dañuy fayu par force imaginer nag gaa yi rey ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy sang yi ci sang yi lañ rek léegi waa Banu Bakr loolu loolu jàllul seen gorge bi ñu dencal ko waa Banu ñu dencal ko waa Xuzan léegi nag ci situation boobu ñu nekkoon moo tax mu ne fa bay naa Banu Bakr wa Xuzan dinañ ñëw ci taxriij bi ndax yaa ngi ma naan yow imaam ibn Isaaq nettali ci waa ji sànq rajulun min bani diil neen nga loolu munqati' la waaye ne lii muy wax boobu ba léegi moom fu jógee ma ne la dinañ ci ñëw léegi ndax da koo tudd après imaam ibn Isaaq des fois day def lool day ñëw di wax di wax ba pare ne lii nii haddathanii ki ma ko nettali mooy diw ak diw wala mu ne lii ma wax kamaa kom ni nga xam ne haddathanii la ma nettali diw ak diw noonu nag lay def fii looloo tax duggaguma ci mbir mi. léegi mu ne fa bayna banu bakrin wa xuzaa ala daalika xajaza mu ne nag bi nga xam ne ci lañ waa banu bakr nekk ak wanu ak xuzaa ne ci seen xiiroo ko ngaayoo yiw ak seen yaama rayal naa fa yo yooyu ci seen rayante yooyu lislaam nag daldi feeñ daldi dox seen diggante mooy léegi wa tashaghala an bi nit ñi talatuñu ñoom ñépp nag léegi dañoo am <laughs> ñi jàpp ndax bon l'islam bi muy door a feeñ tribu arabe yépp dañu jàppoon ne menace ci ñoom mooy ne ñoom finalement bi l'islam feeñee ndax dafa mooy xaw-xaw bi gën a màgg bu mas a xew ci jamono feeñu ko alayhi salaatu wassalaam ak wooteem lool mooy li gën a màgg lu mas xew buñ la nee àddina bi diggante ba ko buur yàlla sosee ak nii may wax ak yow ak ba muy jeexi lan moo gën a màgg mooy feeñu ko aleyhi salaatu wassalaam ak wooteem gi mu woote ci lislaam allahu akbar loolu nag bi mu xewee réew imaginer lu rëy noonu événement bu fe boo mës a dégg mu lay yéem lii wa ko gën a yéemu léegi mu ne bi nga xam ne nag ci lañ nekk noonu ci diggante kii wa marayal fayul naa kay di xaar revanche am l'islam feeñ nag arab yi léegi talatuñu sax yooyu moo tax mu ne xajaza baynahu ba nga xam ne ci lañ nekk noonu fa bayna banu bakrin wa xuzaa ala dhalika id xajaza baynahum lislaam lislaam dox seen digganteeg loolu talatuñu loolu ndax léegi am nañu nag vrai lii nag mooy vraie menace parce que kat suñu aaliha yi nag problème a ngi door a xew nag lii nag de sincèrement ça c'est un problème nag lii moom mooy le grand souci ndax ñun suñu yàlla yi nga xam ne mooy suñu lépp am na kat diina ju fi feeñ nee nañu kenn lañ war a jaamu benn bu yàlla kon ñun di ta ta ta kenn ci yi ñuy jaamu non loolu moom offense laa laa ba'dahu wala qablahu offense kii moom mooy offense bi nga xam ne offense masu ko jiitu offense masu ko féete gannaaw moo tax mu ne wa tashaghala naasu bi léegi nit ñi préoccupé ci lan ci l'islam mooy ne léegi waxuma la léegi du ay tribu entre tribu contre tribu la mais ci biir tribu bu nekk am nga problème ndax lan mooy li gaa yi jàppe problème mooy stabilité ba amoon dafa deñ talatu ngeen di xeex ak ñeneen ndax yéen di seen biir am na ñoo xam ne dañoo gëm diina ju bees yi ñi ci ëpp gëmuñu ko léegi nag seen problème mooy majorité bi ñu fexe étouffer la petite minorité bi nga xamante ni ñooy commencer bi di SMU. ci ci ci ci ci ci seen tribu bi di gëm joo xam ne bu amee doole mooy ñoom seen <laughs> seen tradition religieuse seen yépp ay moo tax ñoom finalement ku nekk nag l'islam daal di lay préoccupé waaw wa tashaghala an bi nit ñi daal di préoccupé wu ci mbiru l'islam ci noonu lañ ne mu ne fa lamma kaana yow sulxul xudaybiya bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa bayna qurayshin mu ne nag ci noonu lañ ne ba sulxul xudaybiya ci sixième année bi di am ci juróom benneelu atu gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam waaw mu am diggante comme niñ ko waxoon sànq ci njàlbéen bi diggante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak waa Quraysh mu ne kaana fi ma sharatu li rasuulillaahi wa sharata lahum te bokkoon na ca accord Hudaybiya ya comme ni nga xam ne moom lañ tëraloon tegoon ko ay charte tegal ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tegal leen ko comme charte ñoom waa Quraysh te Suhayl ibn Amr jiite woon représenté woon la kama haddathani Zuhri imaam ibn Sa'd ne comme ni nga xam ne noonu la ma ko imaam az-Zuhri nettali an Urwata mu jële ci Urwata ibn Zubayr radiyallahu anil jami' anil Miswar ibn Maxrama mu jële ci saxaaba boobu al Miswar ibn Maxrama wa Marwan ibn al-Hakam ak le gouverneur l'ex gouverneur de Médine de de de des Umayyad di euh, Marwan ibn al wa ghayrihum ak ñeneen ñoo ko nettali Seydina Urwa min ci suñu boroom non waaw min ulamaa'inaa ci suñu borom xam-xam yi annahu kene lañ chartaloon mooy li ñu waxoon sànq man ahabba an yadxula fi aqdi Muhammadin wa ahdi falyadxul fii wala daxala fii wa man ahabba an yadxula fi aqdi qurayshin wa ahdihim falyadxul fii wala daxala fii fa daxala banu bakri fi aqdi qurayshin wa ahdihim wa daxalat li nga xamante ne mooy xuzaa fi aqdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ahdihi ba ñu chartalee loolu ku mu neex ci tribu yi nga ànd ak kenn ci soit jullit ñi soit Quraysh waa Banu Bakr ànd ak waa Quraysh waa banu xuza waa xuzaa bokk ànd ak ñi nga xam ne mooy aleyhi salaatu wassalaam loolu waxoon nañ la xadiis boobu imaam ahmad soloo na ko ci sanad bi ci musnad bi mënaan ci sanad bi ci musnad bi ak imaam al bayhaqi indi ko ci as-sunan imaam al bazaar abu bakrin al bazaar raxmatullah aleyhi daal na koy solo boroom majma'u zawaa'id indi na muy imaam al mu ne rijaaluhu rijaalu saxiix gayru muhammad ibn amr wa xadiisuhu xasan comme nooy li ñu waxoon sànk mu ne góor ñi nekk ci càllale bi bu imaam al bazaar rijaalu saxiix góor ñi mooy góor ñi nekk saxiix bi ba mu des muhammad ibn amr te kooku xadiisam bu xasan la imaam al xaafiz ibn xajar mu ne ci fatxul baar yi isnaaduhu xasanun mawsuul sanadu xadiis bii de xasan la mawsul bu jokkaloo la bu baax la bu jokkaloo la kon mooy imaam ibn Isaaq fii la jële lii léegi kon lool la bi lool xewee nag imaam ibn Isaaq di nettali mu ne fa lamma kaanat hudnatul al hudna irtanamaha banu diil min bani bakr min xuzaa wa araadu an yusibu minhum sa'ran bi ulaa'ika an-nafar alladhina asaabu minhum bi bani al-aswad ibn razn eh, kii mu ne bi nga xam ne nag ci la accord Hudaybiya yi trêve Hudaybiya bi am mooy léegi ah menace biñ jàppe woon l'islam ñoom tribu yooyu dafa deñ ndax dañ ne ndax boo gisee Quraysh ak ay alliés ñoom seen principal menace moo doon l'islam léegi comme que jullit ñi ñoom am nañu accord ak Quraysh ñun ay allier kese lañ ñu Quraysh du ñun la signeel mais Quraysh la signeel ñun Banu Bakr non ñun signé wul ñun ñun Quraysh lañu àndal si Quraysh la signé te comme que dix ans de paix lañ wax gars yi ne ça fait boobu kon évacué wu nañ ça fait on va quand même euh, maximiser nos chances nos chances dañuy profiter irtanamaha ci la ko profiter ci la profiteur daal di ciy euh, kan moo ci profité banu diil waa banu diil min bani bakk ñu ne waa kay ça fait l'occasion nag ñu fayu ci waa banu ci ci ñan ci waa waa xusaa mooy banu diil xam nga ñoo wax nañ la ci waa banu bakk lañ bokk ñu ne nag léegi nag ça fait l'occasion nag ñu fayu nag ci waa xusaa waaw wa araadu an yusiibu min xuzaata tha'ran bi ulaa'ika an-nafar alladhiina asaabu minhum hmm, bi banil aswad ibn razn léegi nag ñu ne nag ça fait l'occasion gis nga suñu ñetti kilifa yi ñu faataloon ca ansaabul arab ñoom salma kulsum ak lu'ayba juste avant l'islam bi ñëw tax talatuñ loolu mais nag léegi tal nañ ko ndax paix am na ça fait l'occasion nag ñu fayu ci waa banu ci waa Xuzaa ñun te bokk ci waa Xuzaa ci ci bokk ci waa banu Bakk léegi nag nan lañ ko defe mu ne fa xaraja ngir jël revanche ñu ñu rey fa xaraja nawfal bnu muaawiya addiili fi qawme wahum yow wa huwa yowma idin sayiduhum wa qaaiduhum wa laysa kullu bani bakrin taabia taabia wa laysa kullu bani bakrin taabia fa bayyata xuzaata wa hum ala alwatiiri maa in lahum fa asaabu rajulan minhum wa taxaawazu ila axiri maa qaal wa tajaawazu waqtatalu wala wa tajaawazu qaal mu ne nag nan lañ jële revanche boobu ñu nara profitoo ci ci accordu Xudaybiya mu ne fa xaraja Nawfal ibn Muawiya ad-Diili min Bani Diil seen benn waay bu ñu naan Nawfal ibn Muawiya te bokk ci waa Banu Diil te keroog mu ne wa huwa yawma idhin wa sayyiduhum moo doon seen jiit moo doon seen sang ñoom waa Banu ad-Diil te bokk ci waa Banu Bakr waaye nag bam waxee ne lii la bëgg a def walaysa kullu bani bakrin taabia du waa bani bakri yëpp nag ñoo d'accord ci affaire boobu danga ah, non non non yaa naw fal ñun duñu d'accord ci lool de parce que bul fàtte ne dañoo am ah accord yu ñu tënk du ñoo ko signé mais ñun ñoo ànd ak waa Quraysh ñi ko signé amuñu droit dal ci allié wu yonent bi sallallahu alayhi comme moom ni mu amul droit dal ci suñuy alliés ci alliés waa Quraysh te tamit mooy alliés yi kenn ci ñoom amul droit di dal ci ki ci des moo tax waa banu waa Xuzaa ci waa banu Bakk du ñoom ñépp a ànd ak seen ne añu ah, ci ci ci ci sangu waa banu Diil te bokk ci ñoom ndax ay néeg yu bari waaw ñu ne ah non non ñun Nawfal am ci waa banu ci ci waa banu Bakk ñu ne ñun ànduñu ci li nga nar a def mais bon faalewu leen fa bayyata Xuzaa mu dem tëral na plan ak ñi ñi mu àndal ci tribu wam ci waa Banu Bakr ci waa Banu Diil ñu daldi yootal waa Xuzaa ñu yootal benn guddi alal watiiri ci ndox moom ñu la waxoon nekk ci suufu Makka te waa Xuzaa moomoon ko fa asaabu rajulan minhum nan lay naka lañ bàyyi ba gaa yi guddi jot ba waa Xuzaa di nelaw rek ci seen ndox moomu foofu gaa yi daldi dal seen kaw ray ci ñoom kenn watajaawazu waqtatalu ñu commencé nag raj-raj loo bi ci guddi gi noonu lëndëm gi gaa bi ñu yeewoo yëg na am kuñ kuñ rey ci ñoom rek mu nekk benn pëccëxoo ñuy reyante ñook waa banu diil ñi leen songu min bani bakk wa rafadat qurayshun bani bakrin bi silaax waa de bani bakr nag ah li Nawfal ibn Muawiya ak diil yi ñoom ni ñu fooge woon opération bi mu jul dem noonu ndeke ndax xam nga arab yi dëkk yu mel nii boo fa newee dangay ngànnaayu tout le temps foogoon nañ ne buñ bàyyee ba gaa nelaw bu ñu leen songee ñépp lañuy ñuy mooy mbooloo moom pas pas tribu Xuzaa yépp non ñi newoon foofu noonu ci ndox moomu noonu ba bu ko defee buñ leen reyee information bi du génn kenn du rëcc ci ñoom kenn du kenn du xam kan moo leen rey far ndekete bi ñu reyee kenn gaa yeewu ndekete gaa yi dañoo armé woon ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu défensi ñu daldi défendre bu baax gars yi nag xam ne soxla nañu armée yu ñu yoroon ñoom doyul pour lii lépp ñu daldi laaj waa Quraysh seen alliés yi waa Quraysh daldi leen dimbali ci ay ngànnaay livrer leen ay ngànnaay kon wa rafadat Qurayshun Bani Bakrin bis silah ñu daldi leen appuyer jox leen li nga xam ne mooy ay ngànnaay ngir ñoom ñu def liñ naan saal buloo bi ñoom ñu daldi continuer ko léegi wa ma maahum min qurayshin man qaatala bil layli mustaxfiya non seulement quraysh dafa aalay ngànnaay mais am na ci waa quraysh ñoo xam ne dañ na waa yow dañoo participer dimbali waa banu bak comme que nee nañ guddi la mais kenn xamuñu kenn gisuñu kenn yëgul kan la kenn du xam kan la waaw mu ne noonu lañu def nag ba ni nga xam ne xatta xaasu Xuzaa ilal xaram ba ni ñuy pousser Xuzaa ñu dugg nag ci xaramul yi mooy le domaine sanctifié waaw ba niñ leen di pousser di leen ndax ñoom ñoo leen ëpp gars yi dañ leen a bett premièrement ñu ngi doon défendre mais gars yi am nañ renfort arme yoo xam ne ak ay nit ci waa Quraysh ñu mujj di battre en retraite ba dugg ci biir xaramul yi mu ne fal man taxaw ilayhi qaalat banu bakr yaa nawfal inna qad daxalna al xaram ilaahaka ilaahak léegi nag bi nga xam ne nag ci lañ dugg di topp waa banu bakr waa xuzaa ba ni ñuy dugg ci ci domaine sanctifié wu makk xaram bi ah ñi mu àndaloon ci ay tribum nag waa Banu Bakr ne ko ah yaa Nawfal ne ko Nawfal suñu sang ah dugg nañ gaa yi dugg nañ ci xaram bi de ay dafa neewoon moom dañ fay tere ku fa ay nit wala ku fa xare ilaahaka ilaahaka ñu ngi lay fàttali sa yàlla yi sa yàlla yi ndax lool même fil jaahiliya loolu dañ ko doon respecté mooy xaram bi duñu fa rey nit duñu fa xeex waaye naw fa fa qaala kalimatan azima mu tontu leen kàddu gu gu gu màgg gu ñàng la leen wax ne leen laa ilaha al yawma yaa bani bakr usibu sa'rakum fala amri innakum la tasriquuna fi lxaram afalaa tusibuuna sa'rakum fii mu ne leen waaye yéen ngeen ngeen naan ma ñu ngi ci xaram bi yow nawfal seen sa ñu ngi lay fàttali sa yàlla sa yàlla yi laa ilaha al yawm yàlla amul tey ma ne yàlla amul tey boo assoiffé de de sang moo tax revanche nit bu meree rek du baax am na ñoo xam ne buñ meree dañuy tàggoog seen sago principe yépp la ñuy fule duñ ci faaleeti dara fekk fajuñ seen mer ci lañ bëgg buñ paree nag di rëccu mu ne leen laa ilaha al amul yàlla tey yàlla amu fi ngeen naan ma ilaha ka ilaha yaa bani bakr é eh, yéen waa banu bakr sama mbokk yi laa leen wax usibu sa'rakum jël leen seen revanche laa wax ci ñii rey leen leen même bu dee dugg nañ fii la amri waat naa ko ci sama dund man Nawfal ibn Muawiya innakum yéen ñi di ma wax naan naan xaram bi xaram bi la tasriquuna fil xaram du da ngeen di toje ci xaram bi xaram bi ngeen may wax tey parce que ñu ngi topp ñii di leen pour pourchasser bañ dugg fii ngeen naan ma xaram bi xaram bi mais waat naa ci ki nga xam ne man sama la amri waat naa ko ci sama dund man yéen da di sàcc ci xaram bi non est-ce que bi ngeen di sàcc di di sàcc xojaaj yi wala ñenn ñi xalaat ngeen ne fii xaram la afala tusibuna sa'arakum lu tax kon du ngeen jël seen revanche fii fu ngeen di sàcce kay man faa rey nit ngeen naan ma xaram bi xaram bi mu ne wala jaat Xuzaa ila daari Budayl ibn Warqa bi makkat wa ila daari mawlan lahum yuqaalu lahu Raafi' léegi waa Xuzaa gaa yi pourchasser leen dàqi leen ñu daldi daw daw làqu ji ci këru Budayl ibn Warqa al yi seen benn mbokk boo xam ne ci waa Xuzaa la bokkoon mais mais Makka la dëkkoon te yàggoon nañ ko tudd waxoon nañ ne dinañ ñëw ci ay mbiram ci Fathu Makka moom Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu dinañ def tarjama insha Allah al-Xuzaa'i te bokkoon ci waa Xuzaa ah Budayl ibn Warqa waa Xuzaa dañu newoon ñoo xam ne ñoom dañu newoon foofu ñu ñenn ñi ci ñoom nag ay jullit lañ woon mooy du ñoom ñépp a newoon ay yéeféran ah. mooy li ma la wax sànq ne li leen préoccupé woon bi l'islam ñëwee naka noonu waa Banu Bakr dafa am ñu tuub am ñoo xam ne tuubuñu mooy li xewoon ci tribu presque tribu arab yépp li xewoon Quraysh noonu waa kër ñoom Abu Jahl ñii tuub ñu tuubuñu waa kër keneen ak keneen ñii tuub ñii tuubuñ waa kër yonent mi alayhi salaatu salaam ñii tuub ñii tuubuñ loolu moo xewoon fépp kantaa euh, ñi ci ëpp nag ci ñoom tuubuñu mais Xuzaa malgré tuubuñu de ñi ci tuuba ñi ci tuubu la yem ne ñoom dañoo newoon foofu presque ay espion lañ fa newaloon yonent bi alayhi salaatu salaam lu waa Quraysh naroon na def dañ doon dem ci Medina wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañu gisoon nañu ca ghazwatu Uhud ca suba ba ba ba ñuy kii mais waa Xuzaa lañ dajeeloon ñu dem wax yonent bi alayhi salaam ba waa ba kii ne Abu Sufyaan ne waaye ñun daal defuñu fi dara ñii ñu ngi leen gañe au àggale leen ñu jekkale leen ñu daal li ñibbi ba ñuy waaja bëgg dëppaat ñoom ci euh, euh, euh, waa Quraysh ba yonent bi alayhi salaam yëg ko daal di ñëwaat mais ka mu dajaloon ci waa Xuzaa la wax ne ko demal nga wax waa Quraysh boo leen kiiwee boo leen dajeeg ñoom nee leen ñu ngi ñëw waa Quraysh waaye sax ba mu dajeeg moom dafa dajeeg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di mettit ko dal te sax di mettit lu euh, bon ñi ñu ko moom mu dem ci waa Quraysh nag après bi mu dajeeg waa Quraysh Abu Sufyaan di bëgg ñëwaat daraat ci Yonent bi mu tiital leen ne leen nag gis nga bu Seydina Muhammad am na renfort bu rëy bu mu jële Medina boo xam ne ñu ngi ñëw yéen waa Quraysh ngir dab ci leen finalement Abu Sufyan wane ginnaaw ñoom mooy Xuzaa noonu lañ ñoom dañ fa newaloon di lu Quraysh nar a def contre jullit ñu gaaw daw wax ko Yonent mi alayhi salaam léegi nag biñ leen di rey nii ñu gaaw di daw dem ci guddi gi dugg kër ci Makka dugg kër seen benn mbokk di Budaylum nu Warqa ad-Dili al non al-Khuzai Budaylum nu Warqa al-Khuzai léegi wa daaru ak këru wa ilaa daari mawlan lahum ak këru keneen koo xam ne ñoom seen mawlaa la woon seen seen seen allié la woon boo xam ne ñoom ñoo ne woon waa Xuzaa ñoo doon ay ñoo ne woon seeni kilifa ñoo am dañu amoon alliance koo xam ne moom ñu ngi ko doon wax Rafi' voilà léegi euh, léegi nag foofu lañ daw làqu si bi ñu dawee làqu si foofu kii ne imaam ibn Isaaq raxmatullaahi aley xam nga waa Quraysh euh, euh, waa kii num tudd waa banu diil dañ doon bàkkoo loolu euh, comme loolu la wax mu ne comme al al benn waaye ci ñoom buñ doon wax al Axras ibn Lu't ad-Diili da doon dañ doon bàkkoo loolu le fait que ñu pourchasser waa Xuzaa ba ñu daw biir Makka di làqatu ci seen kër mbokk yi moo tax mu naan alaa hal ataa quswal ahaabishi annana radadna bani Ka'bin bi afwaqa nasilin xabasnaahumu fi daari fi daarati abdi raafi'in wa abda buday wa inda budaylin muhbisan ghayra ta'ili mooy ñuy bàkkoo ci le fait que pourchasser nañ leen bañ dem dugg kërub jaam da bi fiy daaratil abdi seen jaam ba nga xam ne ñoom ñoo ko goreel di raafe seen mawlaa ba fa lañ mujj ne daw mooy sangu ñoo xam ne moos bañ leen di duma di leen sonal amuñ fenn fu ñu daw làq lu dul seen kërub jaam lool mooy wane ne ñooñu ñoo torox <laughs> noonu lañ koy gisee wa inda Budaylin ak ca Budayl ñu dem ca seen mbokk ma Budayl ibn Warqa alxuzaa'i bi daari daliil aaxiri daymi baadama shafayna nufuusa minhum bil manaasili ñuy ñuy bàkku këne <laughs> këru torox gi ginnaaw ba nga xam ne ñun ci lañu faj suñu suñu suñu li ñu metti woon ci suñu sang yi ñu ñu rayaloon ñun waa Banu Bakk ñu faj ko ci ñoom ba doyal ci lañu ne fees ñu topp leen yii moom mooy yi nga xam ne vraiment amul benn njariñ quoi hmm? moo tax bariwul njariñ léegi farañ lañ nekk di tontuwante ndax am na tamit ci waa kii imaam ibn Isaaq mu ne euh, euh, beneen ku tudd Budayl ibn Abdi Manaat ibn Salama ibn Amr ajab daal di koy tontu mooy euh, seen yooyu rek di tontu wante ci seen ndax li gaa yi bind nii di di di di di bàkkoo ñoom waa Xuzaa ñoom waa Banu Bakr ci liñ def waaye bi nga xam ne nag lii nii nag xew ah, lii nii nag xew mooy li nga xam ne mooy li waral xare bi mooy a ah, lii nii mooy sababu li nga xam ne euh, moo waral xare bi ndax kat accord ya moom amatu accord yi mooy accord yi naax na saay moom mooy accord yi amatul te du imaam ibn Isaaq imaam Muusa ibn Uqba tamit nettali na lu mel nii comme ni nga xam ne noon la ko imaam al-Bayhaqi indee ci Dalaa'ilun Nubuwwa ah mu ne gaay ginnaaw gi ñoom dañoo song ñi nga xam ne mooy aliyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy aliyu Quraysh yi ñoo song ali yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wa hum fil muddati allati bayna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bayna te mu ngi newoon ci mooy mudda gi mooy trêve bi yonent bi aleyhi salaatu salaam amoon ak Quraysh waaw waa Quraysh daal di jàppale seen allié yu aanatum Qurayshun bisilaahi wa raqiq Quraysh non seulement jox leen ay ay kii arme dimbali leen ci armement mais ñu jël ci seen jaam yi dimbali leen waaye sax am na ci Eh, eh, eh, ñële loo xam ne dañ leen di tudd ci sangu Quraysh yoo xam ne nee nañu fekke woon nañ mbir mi jàppale waa Banu Bakri ci kaw Xuzaa kom l'imam Muusa ibn Uqba wax mu ne wa yadhkuruna anna mimman a'anahum Safwaan ibn Umayya wa Shayba ibn Uthmaan wa Suhayl ibn Amr mu ne bokk dañuy tudd sax ne bokk na ci ñi jàppale woon ñii nii ci kaw Xuzaa Safwaan ibnu Umayya muy Safwaan ibnu Umayya Safwaan ibnu Umayya moom bañ lislaam la ma sa def ta ta ta mooy ñi nga xam ne mooy la Seydina Usmaan ibnu Talha waxoon ibnu Abi Talha radiyallahu anhu ne Safwaan man ba ma ko ñëwee di ko wax daan sama projet ngir ñu dem mu wax ma lam may wax Euh, laa ne non garaawul kii comprendre non Xaalid Seydina Xaalid la woon Seydina Xaalid ibn Walid <laughs> mu ne ba ma demee gis Safwaan ba ma gisee ne damaa war a tuubi di xool ñu ma àndal ma wax ko Safwaan mu wax ma lu waaye <laughs> tontu bu ñagas mais ma comprendre ko quoi ne non ko <laughs> moom de toute façon nit la koo xam ne bàyyam jullit nee ko rey rey frère am Ali ibn sa ibn Umayya ibn Xalaf <laughs> waaw loolu moom moom mu wax loolu garaawul mu dem gisati kële eh, doo Ikrima ibn Abi Jahl moom it mu waxati lu ñagas mu ne bon moom it bon c'est normal parce que baayam <laughs> jullit ñi ko faat moo tax kii nii eh, nu mu tudd moo tax Safwan moom ibn Umayya <laughs> moo tax malgré tout ça dina nekk saxaaba bu baax a baax a baax Allahu akbar eh, moom moom mu participer ci loolu moom moom du mbetteel tellement ni bañ a woon l'islam mi nga xam ne jàpp na mais ñoo kii baayam bi bi jullit ñi rey Badar ak frère am non dama fa dem yépp say sama fajuma sama mer gisoon nañ ne moo tëraloon plan ngir waa ngir ñu assassiner yonent bi alayhi salaatu wasallam fekk ko Medina assassiner ko <laughs> léegi ñu ne imaam Muusaa ibn ba mu ne te tudd nee nañu Safwaan ibn Umayya ci waa Quraysh kilifaay Quraysh yi ak Shayba di doomi Usmaan ak Suhayl ibn Amr ma bindoon accord yi ak yonent mi alayhi salaam ci boppam ñoom ñetti ñii bokk nañ ci ñi nga xam ne jàppale woon nañ Banu Bakr ci guddi goo gële pour camoufler ci biir mbooloo mi ndax nee nañ kenn duñu xàmmee kan mooy xàmmee ne ñun la lëndëm gi weer wi feeñu lëndëm këris ñu rey waa banu waa Xuzaa jàppale suñu mbokk suñu allié yi banu Bakr kan moo ñuy gis kon loolu Muusa ibn imaam Muusa ibn Uqba daal dina koy tudd kon loolu mooy li nga xam ne mooy li waral xare bi li waral euh, accord yi accord yi dagg léegi nag laaj bi mooy waa ginnaaw bi affaire bii nii awmee ginnaaw bi xew-xew bi amee mooy ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam de alliéwam yam am côté Quraysh di waa Xuzaa alliéwu waa Quraysh ya rey nañ leen rey nañ ci ñoom ñu bari bett leen guddi rey leen te waa Quraysh ci boppam jàppale nañ leen mais comme que lëndëm la woon ñu foogoon ne duñu feeñ euh, sauf que nag problème bi laaj bi mooy mais nan la nan lañ kon affaire bi nan lañ ko yëge dañ naan la xam nga affaire bi mooy gaa dañ leen a pourchasser ba kër bu Budayl ibn Warqa biir Makka mooy am nañu rëcc daa gaa yi dañu tàmmoon lëndëm de toute façon dinañ am ñun ci ñun ci xàmmee dinañ am ñun ci xàmmee c'est c'est loolu moom léegi nag ana nan la ko nan la xabaar bi àgge Medina ak nan la ko yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yége ak ba mu ko yégee lu xew loolu nag